rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabi salaam wa fil baabi saalisi wa salaasiin ba'dal mi'a baabu aadaabi salaam kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn xadiis bi nga xamante ne nii chapitre jeexaloon buntu bi nga xam ne moo doon cent trente-deux téeméer ak fanweer ak ñaar te mun a mëntu doon baabu kayfiyati salaam buntu bi doon wax naka la nuyoo eh, waaye xadis biñ ci mujj woon a gis mu doon xadis huit cent cinquante six muy xadisu bi mu noon wa an abi Jurayy al-Hujaymi radi al-Hujaymi radiyallahu anhu annahu qaala qaala ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu alayka as-salaam ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tey ñu war a gis buntu bu bees comme niñ ko dige woon muy chapitre cent trente-trois bunt walla garab numéro 133 téeméer ak fanweer ak ñett mu ne baabu aadaabi salaam ci téere bi ñu nekk ba léegi ci kitaabu salaam téere nuyoo yi mu ne baabu buntu aadaabi buntu chapitre garab bi nga xam ne mooy wax ci wàllu nuyoo tegginu nuyoo bokk aadaab tegginu nuyo al imaam indiwu fay aaya dafa dugg rek ci xadiis yi mu indi fi ñaari xadiis yoo xam ne moom bi ci jiitu mooy huit cent cinquante sept mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yusallimu ar-raakibu ala al-maashi wal-maashi ala al-qaa'idi wal-qaliilu ala al-kathiir muttafaqun alayhi kon al wa def na wa fi riwaayatin lil Buxaari was-saghiiru ala al-kabiir kon al imaam wal nawawi rahimahullah muy indi ci bunt bi tegginu nuyoo waa léegi ginnaaw bi ma xamee ngëneelu nuyoo ginnaaw bi ma xamee digle gi nga xam ne moom lañ digle ñu daal di koy wasaare ginnaaw bi ma xamee nan la ñuy nuyoo waa léegi. ana aadaab yi nan laa koy defe mën na la nag kaay an abi hurayrata ñu ngi jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn dawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallama neena neena yusallimu ar-raakibu yusallimu dina nuyu ar-raakibu ki war ala maashi ci dox wal maashi kii dox moom mooy jul moo teggin yi mooy moom mooy nuyu alal qaa'idi ki nga xamante ne moo toog wal yi ki nga xamante ne ñooy ñi féete ñi nga xam ne bariwuñ alal kasiiri ci ñi nga xam ne ñoo bari mu ne muttafaqun alayhi hadith bii daal imaam al Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima bokk nañu ko solo bokk nañu ko daal di solo waaye mu ne wa fi riwayatin lil Bukhari am nanu imaamul Bukhari rahimahullah soloowe xadis bi da cee yokk mu ne wa saghiru ala al-kabir ki nga xam ne moo gën a suuf ci ay at moom mooy nekk ki nga xamante ne mooy nuyu ki nga xamante ne moko ko moo ko kaw ci at kon xadis bi lii la al imaamu daal di indi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce bi ñoom ñaar dong di al imaamaan al buxaari al shaykhaan ak al imaamu muslim rahmatullah alayhima est-ce que bi al imaamu ahmad jiitu woon na leen ci seen sëriñ naka noonu al imaam abu daawud seen mbokk taalibe solo na ko na al imaam abu isa at-tirmidhi rahmatullahi ala al jamii al imaamu al buxaari hmm? li na ko ci ñeenti bërëb. kitaabul isti'zaan waaw baabu tasliim al-qaliil ala al-kasiir téere bi wax ci laaj permission bala ngay laaj ndigal bunt bi mu def ne nuyu bi nga xam ne ñu ñu mbooloo mu néew lay ñoom lay nuyoo mbooloo mu bari waaye indi na ko e, baabu ci kitaabu istida baabu tasliimi raakibi ala al-maashi bunt bi wax ci même téere boobu ki nga xamante ne mooy ci war nuyu gi nga xam ne moom la war nuyu ciy dox kon loolu lu amaam solo la waaye ci même téere boobu baabu taslimil mashi ala al qa'id mooy day jël côté bu nekk ci xadiis mu defal ko bunt nuyu gi nga xam ne moom lay nuyu al mashi kiy dox ala al qa'id ki nga xamante ne moom mooy ki toog ki dëñu waaye ba léegi ci téere boobu baabu taslimi saghir ala al kabir bi nga xam ne mooy wax nuyu bi nga xam ne moom la as-saghir ku tuuti di nuyu ki nga xam ne moo ko mage moo ko mag léegi mu jëlee bu njëkk bi muy kitaabu al istizan baabu taslim al qalil ala al kathir mu ne haddathana muhammad ibn muqatil abul hasan al imam al bukhari rahimahullah mu ne haddathana nettali muqatil di muhammad ibn al hasan al kisaiyu Euh, nga xam ne Bagdad la tuddoon mujj gi mu daal di dem dikki Makka ba fa muy génn àddina Abul Hasan kii nag bokk bokkul ak beneen Muhammadu <laughs> Muhammadu ibn Muqatil ar-Razi <laughs> ar-Razi ku siiw la àndandoo la woon doon na kii ci Muhammadu ibn al-Hasan ash waaye euh, juge la woon a même waaye nag euh, boroom xam-xamu xadiis yi dañ ko dayifal imaamul Buxaari yi dëgg la dégg na ci ñoom ñaan yëpp waaye kay jëlewul ci moom tus mooy riwaaye <laughs> solowul ci moom dara voilà moo tax benn bés imaamul Buxaari yi waxoon nañ ko fi nettali bi dana haddathana Muhammad ibn Muqaatil <laughs> mu ne nettali nañu Muhammad ibn Muqaatil am benn waay ci biir mbooloo mi ne ko kan ar <laughs> mu ne ko la in la la la la la an axirra min yi <laughs> ma jóge woon ci kaw asamaan si man imaamul Buxaari dara téewuma ma jóge ca kaw mu ngi mel ni bu doon tey dina gën a leer yéegal la ci avion dem ba ci kaw ubbi daal di lay sànni wala ci hélicoptère <laughs> ah soo paara yooy gars yi doon def yow ñu sànni la te amoo benn benn benn kii bu la bu la topp mooy seen yooyu ñu ñuy def xam nga booy soopaara xam nga soopaara fay <laughs> yooyu lañ ko xam parce que paara yi surtout ci nawet bi instant bii nii ah lañ doon ñëw di kancaaroy lañ doon wàcc <laughs> ah avion bi dem ca kaw rek gars yi di sauter kay militaires yi di sauter di sauter di wàcc di wàcc nga gis gars yi di wàcc ba ni ñuy kiiwee gars yi dem di leen seetaan nga ngay taxaw ci foo taxaw di leen seen ñuy wàcc di wàcc di wàcc ba ñuy kiiwee temps yooyu soo para lañ ko doon waxe <laughs> parachute mooy parachute yi <laughs> xam nga waa ji du tëb noonu te yorul dara daa am parachute boo xam ne bu day bu tëbee après day ubbeeku rek fireeku loolooy tax du wadd léegi yow mu ngi mel ni yow nag ñu ñu ñu ñu dugal la ci bu mel noonu dem ba ci kaw nga sotel la nga sote te te yoroo benn parachute sa waay mu leer na yow moom dee dëgg ngay def dal dal tëll ngay def même boo dalee ci géej gi sax day mel ni ci perong nga dal gis nga géej gi boo jógee ci kaw di ci dal da day mel ni du ndox day mel ni fii nii ab xeer mu dëgëral këj boo ciy dal di tas waaw imaamul Buxaari nag radiyallahu anhu mu ne man ma jóge woon ci kaw nit ndil ci suuf laa wax moo ma gënal may jële ci Muhammad ibn Muqatil ar-Razi <laughs> <laughs> tellement loolu wala la ñoom ni nga xamante ne noonu lañ ko dëgëraluwul woon quoi <laughs> mais kii nag mooy almarwazi almarwazi moom moom ku dëgër la euh, waaw moom sëriñam la woon tamit waaye ci moom nii lay jële mais keneen ki da koo dégg na ko rek waaye jëlewul ci moom dara waaye <laughs> solowul ci moom dara kon Muhammad ibn Muqatil bi kii mooy almarwazi Abul Hasan al-Kisa'i muy al-Baghdadi après dëkkoon fi nga xam ne mooy Makka ni mu génnee àddina rahimahullah wa mu ne haddathana imaam al-Bukhari hmm? rahimahullah Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan qaala mu ne axbarana mu ne xabaare nañu Abdallah waaw kay ñoom ñaar ñoo bokk yi boo leen bëggee kii mooy kii Abdallah ibn al-Mubarak al-Marwazi kii Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi Abdallah bi mooy ibn al-Mubarak ibn Waddah mi ngi gisoon jotaay bi ñu génn al-Hanzali at-Tamimi mawlaahum Abu Abdirrahman al-Khurasani rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Ma'mar mu ne ki leen nettali Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa même càllala bi moom itam ci moom la ko jëlee woon an Hammaam yi nag Hammaam an Hammaam ibn Munabbih mu jëlee ci Hammaam ibn Munabbih di mbokk kan Wahb ibn Munabbih ak Maqil ibn Munabbih ak Ghaylan ibn Munabbih ah waxoon nañ la nag ci ginoon mag moo Wahb ah non Hammaam moo magoon euh, Wahb bokk voilà ah am na nag Wahb moo magoon kon mu ngi noonee kon Hammaam ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala mu jëli sayna Abu Hurayra ad-Dawsi al ta'ala anhu an nabi sallallahu annahu qala yusallimu as-saghir fii neen la ko tàmbalee fii mu ne yusallimu dina dina nuyu as-saghiru ki féete suuf ci ay at ah alal kabir ki ko mage ki ko xam ne moo ko mag wal maar ki nga xam ne day romb alal qaa'idi ci ki toog boo ñëwee di romb gis ko toog yow yaa koy nuyu wal qalil ñi néew mbooloo mi néew alal kasiir ci ñi mbooloo mi nga xam ne dafa bari loolu la indi fii ah kantaal imaamu muslim rahimahullahu taala moom benn yoon rek la ko indi kitaabu salaam baabu yusallimu ar-raakib bi shurrahi def ala al-maashi wal qaliil ala al-kathiir al-imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj rahimahullahu ta'aala mu ne haddathanii Uqbatu ibn Mukrim Mukram Uqbatu ibn Mukram qaala mu ne kon mu ne haddathanii nettali na ma dong sama sëriñ di Uqbatu ibn Mukram eh, ibn Aflah ibn Jarraad Abu Abdil Malik al-Ammi al-Basri al-Maliki rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abu Aasim mu nekk ñu nettali ma Abu Aasim di ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim ibn ad-Dahhaak moom dañ ko gëj a gis euh, Ash-Shaybani Abu Aasim an-Nabil al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ibn Jurayj mu jële ci Abdul Malik ibn Abdul Aziz si yowoon si Ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñi na Abu Khalid rahimahullahu ta'ala mu ne ha Imam Muslim taxawal ma di la beneen tàllale wa haddathani Muhammad ibn Marzuq mu ne nettali na ma man dong ba léegi Muhammad ibn Marzuq muy Muhammad ibn Muhammad ibn Marzuq ibn Bukayr ah Abu Abdillah al-Bahili al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Rawh mu ne ki ñu nettali mooy Rawh di Rawh ibn Ubada ibn al-Ala ibn Hasan ibn Amr ibn Marsad al-Qaysi Abu Muhammad ibn Abu Abbad al-Qaysi al-Basri rahimahullahu ta'ala Hmm? qaala mu ne haddathana ibnu Jurayj kon gis nga léegi ñu ñëwaat ci ibnu Jurayj gis nañ ko sànq qaala mu ne akhbarani Ziyad mooy muy nettali mooy Ziyad muy Ziyad ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Khurasani Abu Abdurrahman al-Yamani al-Makki rahimahullahu ta'ala anna Thabitan mawla Abdurrahman ibn Yazid ah, ibn Zayd ibn mawla Abdurrahman ibn Zayd akhbarahu mooy Thabit nekkoon Thabit ibn Iyad al-Ahnaf al-A'raj rahimahullahu ta'ala al-Qurashi al-Adawi mawlaahum nga xam ne mawla Umar ibn Abdirrahman ibn Zayd ibn al-Khattab frère Seydina Umar ibn al-Khattab muy Zayd eh, eh, ab ab kiiwam voilà ci fam yoom la kii nii bokk mooy mawlaaw kii nekkoon jaatige mooy Abdirrahman ibn Zayd Abdirrahman baayam eh, frère Seydina Umar moo ko jur muy Zayd ibn al-Khattab akhbarahu annahu kana moom sami'a Aba Hurayra kon Saabit moom moo nettali mawla Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab mu ne anna Aba Hurayrata yaqulu annahu sami'a dégg na Aba Hurayrata sayna Aba Hurayra yaqulu mu naan qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na yusallimu ar-raakibu ala al-maashi wal-maashi ala al-qaa'id wal-qaliil ala al-kathiir mu ne yusallimu day nuyu ar-raakibu ki war ala al-maashi kii dox wal-maashi kii dox ala al-qaa'id moom mooy nuyu ki toog wal qalil ñi tuuti ala al kathir ci ñi nga xam ne ñoo ñu bari léegi Imaam An-Nawawi am na lu mu wax. Eh, boo gisee sànq dañ koy jàng dañu leen bàyyi rek am na lu mu yokkoon wa fi riwaayatin lil Bukhari am na loo xamante ne nii riwaaya boo xam ne al imaamul Bukhari moo ko solo foofu lan la wax dane foofu dane foofu wa saghir ala al kabir te moom mu ngi ko ci buntu biñ la waxoon. ci kitaabul istizaan baabu tasliimi as-sagiir alal kabiir al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullah mu ne wa qaala Ibrahim mu ne wa qaala te wax na Ibrahim muy ibnu Tuhmaan hmm? ibnu Shu'ba al-Khuraasaani Abu Sa'iid al-Harawi al-asl alhamdulillah Abu Sa'iid an-Naysaabuuri al-Makki rahimahullahu ta'aala mu ne moom nee na hmm? foofu mu ne kon. Eh, ci adabul mufrad nag wax na ah haddathana Ahmad ibn Ibrahim ibn Tuhman voilà ci adabul mufrad moom jokkale na ko fii nag ci Sahih bi dana rek xam nga lool taaliq la mooy imaamul Bukhari jotewu ko voilà mooy du sëriñam direct ah gis ci abal adabul mufrad li mu wax adabul mufrad al imaamul Bukhari dana haddathana Ahmad nettal leen suñu sëriñ bi Ahmad ibn Abi Amr mu ne haddathani abi wa Abu Amr léegi Abu Amr boobu moo ko jëlee ci Ibrahim ibn Tuhman hmm? Abu Amr mooy Hafs ibn Abdillah ibn Rashid as-Sulami nekkoon juge Naysabur rahimahullah naka noonu al imaam Abu Nu'aym solo na ko jokkaloo ko ci yoonu Abdullah ibn Abbas ibn al-Abbas naka noonu al-Bayhaqi ci yoonu Abu Hamid ibn eh, Shar ash-Sharqi ñoom ñëpp ñu la ko Ahmad ibn Hafs kon mu ngi noonu kon imaamul Buxaari yi lii dëgg wenn moo tax bu <laughs> moom bu dogoo ne xaala rek mooy loolu dëgër na voilà te moom soroo na ko waaye ca adabul mufrad mu jokkale ko fii mu ne wa qaala Ibrahim mu ne Ibrahim de nee na muy ibnu Tuhmaana rahimahullahu taala nee na an Muusa ibn Uqba mu jële ci Muusa ibn Uqba ibn Abi Ayyaash al-Qurashi al-Asadiyu Abu Muhammad sëriñu waa ahlu siyar wal maghazi ci seen sëriñu la bokk almadani an Safwan ibn Sulaym mu jël ko ci Safwan ah, ibn Sulaym hmm, Safwan ibn Sulaym ci moom la ko jële muy Safwan ibn Sulaym al-Madani Abu Abdillah ñi Abul Harith al-Qurashi az-Zuhri mawlahum al-faqih rahimahullahu ta'ala an Ataa ibn Yasaar moo ko jëlee ci Ataa ibn Yasaar al-Hilaali Abu Muhammad ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Yasaar al-Madani al-Faqih al-Qaas rahimahullahu ta'aala an Abi Hurayrata moo ko jëlee Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli yusallimu as-saghiiru ala al-kabiir wal maaru ala al-qaa'id wal qaliilu ala al-kathiir voilà mu ne Abu Hurayra mu ne leen saa salaam nee na yusallimu dina nuyu as-saghir ki féete suuf ci ay at alal kabir ci ko mag wal maar ki nga xam ne mooy romb alal qaa'id ka mu romb mu toog wal qalil mbooloo mi nga xam ne dañoo néew alal kasiir ci mbooloo mi nga xam ne dañoo bari ah loolu la indi fii kon lii lu ama ama so solo ah. <laughs> al imaamu uh, al imaamu al imaamu Nawawi rahimahullah bi nga xam ne ci lay shara hadis bi ci uh, yusallimu raakibu ala al maashi wal qalilu baab boobu mu def ala al kasiir ci ñu bari uh, léegi bon am na yoo xam ne moom la tàmbalee loolu gisoon nañ masala yooyu jaruñu ci ñëwaat ba <laughs> aleyka salaam bi ñëw bi passé mu ne loolu moom bu ko nit waxee <laughs> mu ne li gën a mat mooy aleykum mu ne wa salaam waaye nit ki bu ne comme waa ji nuyoo bokk waaw mu ne waa ji bu ne salaamun aleykum walaw qaala salaamun aleykum waaw kay loolu ah, salaam non salaam laa bëgg wax waaw aleyka salaam <laughs> mu ne waa ji bu waxee wa yukrahu an yaqula al mubtadi alaykum assalam dañ koo sib waaw waaw wa in qaalahu istahaqqa al jawaab ala al mashhur waaye bu ko waxee nag mu ne waaw bu boobaa day wan fay ko ci li nga xam ne mooy li wér te gën a siiw voilà wa am na ñu ne laa yastahaqq waaye warul parce que yonent salaam wér na wa qad sahha anna nabi sallallahu laa taqul alayka salaam mooy waxoon Abu Juray bu loo alayka salaam voilà loolu taxawoon nañ ci léegi nag al imaamu euh, rahimahullahu taala mu ne léegi nag muy ñëw ci côté bii nga xam ne moo euh, euh, moo moo soxal suñu xadis bi nii mu ne hada xadis bii de aadaabun min aadaabi salaam day indi ay teggin moo tax mu tudd ko fii ci Riyaad bi mu indi ko fan ci ni mu tuddee nan la tuddee bunt bi adabu salaam voilà ci minhaaj bi muy sara xadis mu ne lii xadis bi adabun teggin la min adabi salaam ci tegginu nuyoo mu ne waalam après nag mu ne xamal après yooyu euh, gisoon nañu ko mooy bi muy wax lan mooy est-ce que nuyoo sunna la ak fay bi farataak yooyu yëpp loolu taxawoon nañ ci hmm? loolu euh, taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna hmm? ah, mu ne wa hada alladi voilà côté bii lañ soxla woon mu ne wa hada alladi jaa bihi alhadith min taslimi alrakibi ala almashi walqaimi ala alqaid walqalil ala alkathir wa fi kitab albukhari walsaghir ala alkabir kulluhu lilistihbab falaw akasu jaz wa kana khilafa al afdal voilà mu ne kanta hadis yii nag nga xam ne moom la al imaamu muslim bi mu koy sara indi te al imaamu buxaari muttafaqun yi la comme niñ ko gisee kene ki nga xamante ne nii day nuyu kiy war mooy nuyu kiy dox kiy dox mooy nuyu ki toog wala ki taxaw mooy nuyu ku toog mbooloo mu néew mi mooy nuyu mbooloo mu bëri mu ne wa fi kitaabil buxaari boo demee ci sax imaamul buxaari yokku na ci mooy lim wax dee ci riyaad bi ne wa fi riwayati lil Bukhari wa saghir ala al kabir mu ne foofu wa saghir kabir kulluhu lii lépp lil istihbab dañ koo sopp kese waaw walaw aka falaw aka su jaaz mooy au xam nga neen saa sam dane par exemple dane yu ar-rakibu ala al-mashi léegi bu doon kii dox moom moo nuyu ki war loolu lay wax wala wal mashi ala al-qa'id ki toog moom moo nuyu kiy dox wala wal qalil ala al ñi bari daal di nuyu ñi ñi néew wala ki nga xam ne moo mag niw ki féete suuf mu ne loolu lee buñ ko defee it baax na waaw loolu lee mën naa nekk léegi nag lenn mooy def bu boobaa xilaaful afdal mooy def nañ loo xam ne wuti na li gën a li gën a kese la waaye mooy liñ def baax na noonu la ko al imaamu an-Nawawi yu daal di waxe lii nag daa bokk ci teggi ñi nga xam ne mooy yusallimu ar-raakibu ala al-maashi ngir kii war bañ a nekk di réy réylu jàpp ne comme que moo war wala yor romb nit ñi ba pare foog na yow gars yi dañoo war a ñëw nga ubbi leen sa fenêtre ñu ñëw nuyu la déedéet parce que loolu day tëj buntu li nga xamante ne buntu rëy rëylu waaw kii teggin yi sariya mooy yow mi war loolu war gëléem kese ah voilà war gëléem wala fas wala mbaam wala berkelle du loolu kese ah mooy boo waree sa oto romb nit ñi yow yaa leen di nuyu waaw amul romb nit ñi ba pare naan ma yow maa ngi romb keroog sax la moo tax ñëw ngeen daal di may nuyu déedéet dañ naan la sawaay teggin yi nag mooy yow mi yaawuruna nuyu ndax yaay raakib ndax yonent waaye saa saam dana yu sallimu raakibu alal maasi waajee ngi dox nga romb koog sa oto ah <laughs> klaxonné ko ba pare taxaw di xaar nag ba mu agsi ngay xaar naan ko waaw looy xaar njëkk maa nuyu acca yow yaa war a njëkk a nuyu yow <laughs> loolu mooy teggin yi nga xam ne moom la yonent bi saa saam jàngale déedéet yow yaa war a njëkk nuyu loolu képp la waaye waru la nekk nga ñëw di xaar leneen waaye wal yi ki nga xam ne mooy dox tamit alal di ki toog waaw waaw yow yaa parce que day mel ni day nekk ci comme si dafa dugg ci benn bërëb waaw waa dafa toog moom bougewul il est statique yow miy bouger di dox nag di ñëw. day mel ni day mel ni misaalum koo xam ne dafa dugg ci benn kër boo duggee ci kër wala fekk ay nit fekk ci leen kan mooy nuyu yow mi ak si yaa war a nuyoo naka noonu nag ci kaw noonu la fii rek mooy ki nga xam ne day dox par rapport am ak ki toog ki toog day mel ni ki nga xamante ne nii hmm, mooy ki dugg bërëb mooy nuyu moo tax ki nga xam ne mooy dox mooy nuyu ki nga xam ne mooy alqaid wal qalilu alal kasir ñi nga xam ne ñoo bari ñi néew ñooy nuyu ñi bari ndax ñi bari ñoo ëpp ci ñoom waaw mbooloo mu bari yéen cinquante ngeen ñee nekk dix yéen ñi nekk dix bu ngeen ñëwee yéen a war a nuyu voilà yéenay ñëw léegi ngeen nuyoo mu ngi noonu léegi mu teg ci bële wax saxiiru ki nga xamante ne moo féete suuf ci ay at alal yi waaw ci ñi nga xamante ne nii ñooy ci féete kaw parce que yonent bay saa loolu dafa bokk ci digle gi yonent bay saa am digle bi ak bi mu waxoon ne laysa minna man lam yarhamu man lam yarham saghirana wa ya'rifu sharafa kabirana bokkul ci ñun ki nga xamante ne du yërëm suñu ndaw ñi te xamul teraanga gi nga xam ne moom la yàlla defal suñu mag ñi bokk na nag ci hmm, am na ci beneen wa ya'rifu haqqa kabirina eh, mooy xam ak ñu mag ñi nag mooy bokk na ci boo ñëwee nga nuyu leen waaye toog naan waaye paa bi waaye man confirme nuyu woon ah, ah waaye paa bi paa yow xanaa xamoo sunna yow attention kon nag mu ngi noonu al imaam al xaat kon lëkkaaleem ginnaaw loolu euh, lëkkaaleem ak bunt bi ginnaaw taxrib beeg lii ñu ci gis mooy kon teggin liy teggin loolu dañ ko war a xam man bu ma waree liy teggin mooy man maa warul a nuyu ki nga xam ne day dox bu la nee kiy dox nag yow kon rawatina ki toog ki nga xam ne da nga koo romb ak sa oto mu toog ci buntu këram wala ci benn grand place wala benn kii yow mi war eh, eh, à yow yaa war a nuyoo waaw ah, doom waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah gaa yi neen def waay bàyyi nañ jàmm ah voilà mais ñëw ñëw ba à leur hauteur ubbi sa kii di xaar ñu nuyu la nag di leen xool de haut léegi buñ ñëw nga avancé nag continuer ba lu tax ma romb leen nuyu ngeen ma déet yow loolu mooy la <laughs> <laughs> te mu tax cab dir moomu tëkka bir da ngay réeréelu waaw kii dox Ah, ki moo ki wax nañ ci kon loolu mooy ay teggin booloo mu néew mi ñuy nuyu mbooloo mu bari mi ki nga xam ne moo féete suuf suuf ci at muy nuyu ki féete kaw al imaam al xaafis ibn Hajar rahimahullahu taala bi muy saraa xadiis bi ci kitaabul istidaan baabu taslim al qalil ala al kathir mu ne qaala al Maawardi mu ne al imaam al Maawardi ash-Shaafi'i nee na moom mii moo jiitoon ñoom imaamu Nawawi al imaam al Maawardi rahimahullah mu ne law daxala shaxsun majlisan fa in kaana al jam'u qalilan ya'ummuhum salaamun waahid waaw mu ne bu benn waay duggee ci benn bërëb benn jataay bu dee ne mbooloo mi bariwuñ ya'ummuhum salaamun waahid nga xam ne moom bu duggee ne asalaamaaleykum ñëpp dégg ko bu ne asalaamaaleykum benn yoon rek doy na waaw waaw loolu moom bu ko defee kafaahu doy na ko fa in zaada bu yokkee nag fa xassasa ba'dhum fala ba's léegi mu ñëw comme bi muy dugg sa salaamaaleykum mais mu demaat ba ci biir gis koo xam ne amaana mooy kilifaay bërëb bi ñi ñëwaat ba ci moom daal di ko waat asalaamaaleykum wala koo xamante ne xaritam lool la lool mu ñëwaat ba ci moom waaw ah, asalaamaaleykum mu ne lool ah lool amul problème waaw mu ne nag bu boobaa wa yakfi an yarudda minhum wahid an hmm, lii léegi nag mbooloo mi ñu kenn kese nag fay ci loolu moo war bu kenn fay rek doy na <laughs> fa in zaada fa in zaada fala baas waaw bu yokkee mooy bu kenn nuyoo keneen tamit doy na bu keneen yokkee nuyoo fay nuyoo tamit baax na wa in kaanu kasiiran bu dee nag ñu bari la bi haythu la yantasiru fihim mooy waa ji bu nee asalaamaaleykum fii moom du ay diis par exemple dañoo bari comme ngandum saal ngandum saal wala benn bërëb bu yaatu ma ñëw dugg ci rek ne asalaamaaleykum nga xam ne ñenn ñi dañ may dégg ñeneen ñi moom ñu ma ndax fañ nekk daa sori loolu lay wax waaw loolu lay wax mu ne bi haythu la yantashiru nga xam ne du wasaaroo nuyoo gi fii hin ci seen biir fa yabtadu du dukhul buy tàmbali na wa assalaamu alaykum ida shahadahum bu dee day jàkkaarloo ñoom waaye ta adda bu ko defee wa ta adda sunnatu salaam sunnaay tàmbalee nuyoo moom def na ko fii haqqi jami' fii jami' man yasma ci àqu képp ku ko dégg wa yajibu ala man sami'ahu ar-radd ala bu boobaa nag képp ku dégg waa ji muy dugg nuyoo day war ñoom ñu fay waaye lool kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu neen mu ne wa ida jalasa bu dee nag dafa toog ah saqata anhu sunnatu salaam mooy bu nuyoowee ñëw foofu ñi ko dégg après mu toog kooku moom sunnaay sunnaay nuyoo daal dinay wàcc ci moom ah fii man lam yasma'u mooy doo ak ah mais yow euh, dugg nga nuyoo mais ña nekk ca coin ba fële ca kaw ñoom dégg non non comme comme dugg na nuyoo fii toog fii loolu rot na ci moom loolu la lay wax <laughs> fii man lam min al baqi wa hal yustahabbu léegi nag mu daaj ne ab laaje ñi nag est ce que dinañ sopp an yusallima ala man jalasa indahum léegi mooy dafa dugg si bi muy dugg si nuyoo na asalaamaaleykum mais nit ñi dañoo bari ña nekk côté boobu ñi muy njëkk a jàkkaar loolu dégg nañ ko ba fay ko waa léegi far amul place mu continuer ba ca biir waa léegi est-ce que dañuy sopp mu daal di nuyu ñi nga xam ne ca ñoom la toog ah la lam yasma'u taj bokk ci ñi nga xam ne dégguñu bi muy nuyoo mu ne wajhaani ñaari wàll la ahaduhuma benn bi dañ ne in aada fala bas bu dellu baa mu waatee nuyu ñooñee it loolu dara newu ci wa illaa sinon bu ko deful loolu dañ koo sopp kese faqad saqatat anhu sunnatu salaam sunnaay boo duggee ci bërëb na nga nuyoo loolu wàcc na ndax nuyoo muy dugg li annahum jamoon waahid ndax li ñuy bari bari bari benn mbooloo la ñaar du ñu ñaar dañoo bari rek waaye benn mbooloo la ba mu ne asalaamaaleykum nag dégg nañ ko am nañu ko dégg ñu ko déggul loolu ñu ko déggul du ci dara voilà <laughs> waaw mooy def na li ko war li annahum jamoon waahid wa ala hada yasqutu fardu radd léegi nag bu boobaa kon côté boobu ñoom kenn du leen ne ah yi lu tax fayu ngeen mooy kon ña déggoon. nuyu ba nga xam ne fay nuyu moom farata la waaye alal kifaaya comme niñ ko gise woon te loolu mooy li gën a bi déwél ci xaqul muslim alal muslim taxawoon nañ ci bu baax mooy fay bi nag bu dee boobu kon ña jot a fay doy na kenn du ne yéen ñi dégguloon ah yéen xanaa déggu ngeen noonu ne waa ji bi muy dugg neen asalaamaaleykum aco fay leen hmm? waaw yasqutu fadlu radd bi fi'li ba'd bu ko ñenn ñi defee mu ne ndax ndax daloon wajhaani ñii mooy ñi nga am baax na waaye dara du ko ci ah. wasaani mu ne ñaar am na sunnata salaam baaqiya am ñoo xam ne ñu ne non non comme que moom moom comme que gars yi dañu bari bi muy dugg am na ñu mu nuyu ñooy dégg nañ ko ñooñu moom baax na ci ñoom waaye ñeneen ñi ñu sori ñi ñu xam ne dafa ñëw ba ci ñoom di toog loolu des na ah sunnaay nuyoo bi des na fii xaq man lam yablu yabluhum waaw salaamuhu ñi nga xam ne mooy am nuyoom àggul ci ñoom al mutaqaddam ba mu njëkk a nuyoo ñooñu moom wad raddul waddu la ah, waaw wala yasqutu bu boobaa nag du ah, du du wala yasqutu fardu radd min al awaa'il an al awaaxir bu boobaa ñii liñ bëgg a wax mooy mbooloo mi bu baree moom bu duggsee ne asalaamaaleykum ñu ko dégg daal ñooñ la salaamaaleykum jooy concerné kantaa ñi ko déggagul ñooñu da leen a war a nuyuwaat mooy sunna bi quoi doxal sunnaay nuyu te bu boobaa kom que ñu dégg nag moom bu kenn fayee rek doy na léegi nag ñi nga xamante ne nii dégguñu ñooñu. la déet mooy ñoom parce que ba léegi waa ji nu yóbbu leen pour ñoom waaye loolu yëpp lii nii dëgërul insha allahu taala li gën a dëgër mooy wax ju njëkk ji parce que benn mbooloo lañu waaw bu ne asalaamaaleykum lu ñu bari bari bari ay millier lañu mu dugg ne asalaamaaleykum même bu dee ñenn ñee ko dégg ñeneen ñi dégguñu ko mooy def na li ko war waaw parce que euh, mashaqqa da doon am bu dëgg-dëgg buñ bëggee ne ko yow fexeel mbooloo bu déggul mu nekk demal ci côté groupe boobu demal à l'est nga ne asalaamaaleykum demal à nord ne asalaamaaleykum demal au milieu ne asalaamaaleykum non loolu ay coono la yoo xam ne te benn mbooloo lañu ko wax voilà mooy nit ki bu ne asalaamaaleykum jeex na voilà léegi ku dégg yow la fay nekk farata ci yow bu ko ñenn ñi defee wàcc na la waaye ñi déggul ñële dugalaale na tàkk voilà ndax jamoon waaxid lool mooy li nga xam ne mooy laa gën a lëng ci li nga xam ne mooy ci wax yooyu insha allahu mawlaana tabaraka wa taala kon gis nañ teggin yooyu nañu ko jàppa nanu ko jàppa nanu ko xam te nanu kaa doxee waaw ku nekk après yii boo ko xamee day simple quoi nga bañ fi nekk di mere waaw ma romb leen ñuy nangam nangam mais yow yaa leen romb ah. yaa leen romb <laughs> te saa saa nee na almaar ci yeneen yi <laughs> mais almaar moom mooy moom mooy moom mooy eh, yeneen riwaayaat yi kii dox romb moom mooy nuyu ñi mu romb voilà amul kilifa nga lii nag nga amul ñu naan waa ji non c'est que kilifa la waa déggoo li la Imaam An-Nawawi wax fay naa kasu bu ñu jaawalee loolu eh, dara newu ci waaye bàyyi nañ li gën waaw waaw amul kilifa la ndax loolu ñépp lii l'islam dafa ñëw di yar ñépp amul man àgg naa foo xamante ne léegi dootuma tënkoo ci affaire yi taalibe yi daal ñoo ci war di tënku man déedéet dëgg la ñoom buñ gisee sëriñ bi dañuy mais euh, dañuy dañuy xër waaye sëriñ bi yooyu da ko war làmboo ndax loolu mooy wane ne kii dafa takkook njàngalem yonent bi alayhi salaam voilà teggin yooyu ak fu mu mën di toll muy lëkk muy tëkkaloog ak tegginu yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàngale loolu loolu lu am am solo la quoi. waaw ah, amul di réeréelu eh, alors non yéen non fonton ah, ah déedéet kon al imaamu léegi kon baax na ñu jël xadiis bi nga xam ne mooy bi ci mujj mooy ah, bi ci mujj